mu daal di ciy teg beneen xadis waaw mu daal di ciy teg beneen xadis boo xamante ne nii mooy xadis numéro bi euh, cinq cent soixante six muy cinq cent soixante six euh, euh, moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la ci teg wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala baynama nahnu fi safarin ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam idh jaa'a rajulun ala raahilatin lahu faja'ala yadribu basarahu yamiinan wa shimaalan faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man laa dhahra lahu ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم رحمه الله تعالى kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu teg ci xadis bi nga xam ne moom la ci teg après muy hadith numéro cinq cent soixante-six mu wa an abi Sa'id al-Khudri mu wa an abi Sa'id mu ngi jële ci baayu Sa'id al-Khudri fay mooy kan en attendant ñu gis hadith bi nga nga nga xalaat nga lijjanti maa ne noonu ay tax dootu mu concentré wu <laughs> loolu tax dootoo concentré wu <laughs> Sa'id al-Khudri nga naan ma lan <laughs> seet ko waa an abi Sa'id mu ne kon mu ngi jële ci baayu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala neena mu ne bayna nahnu bi nga xam ne ñun ci lañu nekk fii safarin ma'a nabi bi nga xam ne ci lañu nekk ci benn tukki ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam id jaa ci noonu rek jaa la dikk rajulun benn waay waa ji nag bi mu agsi ala rahila waaw moom mu ngi ñëw daldi war ci benn waruwaay benn gëléem bi ñëwee fa ja'ala yadribu basarahu yaminan wa shimala mu bi mu accee rek taxaw noonu di xool gauche ak droite ba ñëpp xam ne kii dafa soxla dafa kii aajo woona ah, waaw fa qaala mu ne rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko gisee mu ne man kaana ma'ahu fadlu dhahrin képp koo xam ne dese nga ci waruwaay loo xamante ne nii lu ci des la falya'ud bihi waaw falya'ud bihi na ko toppatoo na ko préparer falya'ud bihi man la zaada la na ko waajalal toppatoo ko képp koo xamante ne nii man la zahra la koo xamante ni amul waruwaay ku am waruwaay wu ëpp na ko ko jox wa man kaana ma'ahu fadlun min zaad képp koo xam ne nag am nga lu des ci loo xam ne yóbbal bu des bu ëpp fal yaud bu ay aajom fal yaud bihi ala man la zaada la na ko waajal préparer ko jox ko ki nga xamante ne amul li nga xamante ne mooy yóbbal léegi nag mu ne fa zakara al imam Abu Sa'id mu ne yonent bay saasaam tudd min asnaafil maali ci wàllu xeetu alal yi maa zakar lu bari tudd lii kese lim tudd ëpp na lii mu tudd ci lu bari ba xattaa ba ni nga xam ne ra ay naa ñun saxaaba yee fa ne woon fa lañ ci lañ jàpp gis ne daal ndaka annahu kana dëgg-dëgg daal laa xaq amul benn àq li ahadin ci kenn min naa ci ñun fii fadlin lépp loola dese yow amatoo ci àq mooy sa mbokk ma ko soxla nga ko war a jox mu ne loolu daal lañ mujj jàpp mbiri rawahu muslimun mu ne xadiis bi al imam muslim Abul Husayn daal na koy nettali moo ko solo hadis bi war nañu waat insha allah ci téere bi neuf cent soixante neuf neuf cent soixante neuf léegi hadis bi laaj bi dana rawahu Muslim léegi laaj bi mooy est-ce que al imaamu Muslim rahimahullah kese ko solo ñu la la déedéet al imaamu Ahmad sëriñam na ko noon mbokk taalibeem al imaamu Abu Dawud as-Sijistani dinañ gis léegi insha allah xadiisu imaam Abu Dawud bi ak seen sëriñ ñoom ñaar ñëpp imaam Muslim imaam Abu Dawud eh, am na benn eh, wuute bu ndaw boo xamante ne nii eh, dinañu ko wax léegi inshaa Allah al imaam Muslim Abul Husayn kon mu ngi ci kitaabu luqata waaw buntu for téere for <laughs> for <laughs> waaw for for masala non faut pas penser que en l'islam rien n'est organisé parce que for loolu c'est un livre livre des mooy objet trouvé loolu mooy al-luqata dafa nekk téere bu mag boo xam ne da ngay gis ci Sahih imaamul Bukhari na ko noonu al imaamu Muslim yooyu yëpp dangay gis ñu koy def ay téere yoo xamante ne nii eh, dañ koy def di ci wax atte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu nit bu foree dara nan la koy delloowee lan la nan lay def procédure yooyu foofu nag la ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj indi ci baabu istihbaabil muwaasaati bi fuduulil maal yi foofu la ko indi rahimahullah mu ne haddathana Shaybaan ibn Farrukh mu ne haddathana nettali nañu Shaybaan ibn Farrukh ah, <coughs> muy Shaybaan ibn Abi Shayba ah, Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala moom la mu ne haddathana Abul Ashhab mu ne ki ñu nettali Abul Ashhab di Ja'far ibn Hayyan as-Sa'di al-Hazzaa'u al-A'maa rahimahullah al-Bazzaaru al-Kharraazu al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Nadra moo ko jëlee ci Abu Nadra al-Abdi al-Mundhir ibn Maalik rahimahullahu ta'aala al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Sa'iid al-Khudri moo ko jëlee Abu Sa'iid léegi yow fay kama Abu Sa'iid Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan ibn Ubaydi ibn Zanaba ibn Ubayd ibn al-Abjar Xudra Abjar boobu moo tudd Xudra moo tax ñu naan ko al-Xudri ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraji al-Ansaari al-Xazraji Abu Saïd ibn Shahiid mais Abu Saïd la gënoon a siiwee mais Sa'd eh, ibn Maalik la tuddoon radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala baynaa nahnu fii safarin ma'a an-nabi après mondili li imaamu eh, eh, an-Nawawi indi léegi kañ xool. riwaay yi ma am na <coughs> xam nga fii ci riwaay bii dane waa bi mu agsee fa ja'ala yasrifu basarahu yamina wa shimala waa ji agsi di wëlbati bëtam di xool gauche ak droite léegi xoolal imaamu <coughs> ahmad rahimahullah sëriñam moom dane waa bi mu ñëwee lii la def mu ji daal di ñëw ila rajul mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam nadara ila rajulin yasrifu rahilatahu fi nawahil qawm yeneen bay saasam dafa gis benn waay boo xam ne mu ngay tourner euh, waruwaayam muy jëleem gam waroon ci wàll wu fa nit ña nekk léegi xoolal imam Abu Dawud as-Sijistani yu rahimahullahu ta'ala moom ni nga xam ne loolu la wax foofu dane Seydina Abu Sa'id foofu dane bayna nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar id jaa'a rajulun ala naqatin lahu fa ja'ala yasrifuha yaminan wa shimalan voilà moom dane waajib dañu jekki na biñ ne ci tukki noonu ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rek benn waay ak ci benn waruwaay fa jaxale yasrifu ala naqatin lahu mu ngi woon ci kaw gëléem boo xam ne moo lay wan ne kon li nga xamante ne mooy raaxila gi mu doon wax fee mooy gëléem te loolu arab yi bu ñu nee raaxila ci jublu wala léegi mu ne fa jaxale yasrifuha daabatin lahu naqatin lahu ala naqatin lahu fa ja'ala mu nekk eh, yasrifuha di ko wëlbati yaminan ndejoor wa shimalan ak gauche voilà kon mu ngi noonu kon euh, kon mooy ni mu doon def loolu nga ne ma mais noo koy boole imam muslim foofu dane moom moo doon xoola ci bëtam gauche ak droite dañ naan mais ni mu doon def moom di xool gauche ak droite noonu la doon tourner gëléem gi tamit di xoolaale gauche ak droite loolu kese la bii mu décrire gëléem gi bee mu décrire ci war ci gëléem gi di waaji kon hadith baa ngi noonu léegi nag kon <laughs> gis nañ taxrib bi ana lan mooy lëkkale lëkkaaleem ak li nga xam ne mooy bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullah bi al minhaj bi nga xam ne ci lay sarah hadis bi rahimahullahu ta'ala mu ne fi hada al hadith al hassu ala sadaqati wal juudi wal muwaasaati wal ihsaan ñu ñu wax al lëkkaaleem ak bunt bi mu ne nekk na ci hadis bi ah, alxasu ñaaxaate ala sadaqa ci saraxe wal juudi ak tabe wal muwaasa ak li nga xamante ne mooy di bokk ak nit ñi li nga xam ne jamonoy mettit la nga yor nga bokk kook ñoom wal ihsaani di rafetal ila rifqa wal ashaab ñi nga àndal ci voyage wal ashaab ak ñi nga xam ne ñooy sa compagnon sa saaba yi ñi nga àndal voilà ñi nga xam ne say compagnon lañ say xarit lañ ngay rafetal jëme ci ñoom ndax fii loolu ana ana fan lan lañ ko jële fii mooy nit ki dafa ñëw xaalam mooy wane ne day laaj ñëwul laaj ak làmmiñam waaye xaalam xaalam ci boppam moo doon laaj yonent bi saa saa bi mu ko gisee nag mu daal di wax ak nit ñi ne man kaana maahu fadlu dhahri ku am lu des ci wàllu waruwaay na ko waajal ngir keneen koo xam ne amul waruwaay waaye ku dese loo xam ne ci yóbbal ndax ci yóbbal la soxla lu mu dundee na nga ko waajal euh, euh, euh, man laa zaada la ku amul yóbbal koo xamante ne provision wam jeex na kon nag après mu tudd alal yu bari wane ne mbir mi du ji kese loolu mooy da leen di ñaax yonent bi sallallahu ci rafetal ci joxe ci nga xamante ne ni ci nga xamante ne ni mooy yonent bi sallallahu alayhi dafa ñaax nit ñi ci ñuy def li nga xamante ne nii mooy eh, mooy li nga xamante ne nii mooy eh, di Euh, euh, euh, <coughs> di dañuy ñaax li ñuy def yiw te di bokk ak nit ñi surtout jamonoy metti yi nga xam ne ci tukki lañ nekk nit koo xamante ne dem na ba matul dara mu ne yéen ñi ku tane sa moroom na ko bokk ak keneen ki te bul ñëw ne bon man daal sawaay yi man man j'ai fait des provisions lu dox gars yi defuñu woon ne man oh waa yow oh waa yow c'est à eux de voir ah waaye lu leen terawoon def ni man déedéet déedéet yow di rafetal ci ñi nga àndal wal i'tinaa bi masalih al ashab waaye le fait que yonent sa sa bi mu gisee waaji rek mu xam ne kii daa soxla mu discours sax abay dañ ciy gis ne nit ki da ngaa war di yittewoo sa mbiru àndandoo yi seen xaal dalaa war a yitteloo te ngay bàyyi xel nit day observer di bàyyi xel léeg-léeg waaw du luñ la waxul rek xamoo ko waaw <coughs> kii laajul ak lam nañam waaye laaj nag xaalam waxoon nañ la laaj yooyu dafa am waaw moo yëkkamteku mooy li nga xamante ne nii da def loo xamante ne nii ci sa wàllu comportement lu tax ñu xam ne kii da ngaa soxla da ngaa kooku moom moom bii loolu la def voilà yeneen saa saam xam ci lool loolu it façon laaj la yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo aajo woo man nañoo laaj laaj boobee te laaj boobee bu dee ne lu mën a nekk la day nekk loo xamante ne moo gën a ànd ak sutura ca laaj bi nga xamante ne laaju laaj nañ la bu dee ne ku koo xam ne moom bokkul ci ñi nga xam ne dañoo ŋaññ bien sûr ak ak laaj ci ñoom. voilà lool moo tax fuqara yi nga gis ñoom la yasaluna an-nasa eh, eh, ilhafa voilà nga xam ne ki nga xam ne xamu leen yahsabuhumul jahilu aghniya min a taaffuf ki nga xam ne xamu leen moom day jàpp ne kii nii eh, moom ah moom moom nag aghniya gaa yi woomal nañoo ah, te li ko waral mooy sàmm gum boppam du laaj moom nag du laaj ci benn côté ci wàllu nii ci xaal nii ci lam nañ waaye ku ñëw bay laaj. bu ko laajee ci xaalam loolu doy na bu dee ne tamit na muy waxal ñoom am nañ xel ndax al ishaara takfi lil aqil mooy junj doy na boroom xel li wolof yi wax na ko doon yi ñëpp lool mooy laa euh, léeg-léeg soxla woo tout le temps ñuy jaar ba ci biir bu dee ne loolu dina doy loolu dina baax yonent bi alayhi salaam euh, seetlu loolu kon nit ki ñi nga àndal da war di ak moo xam ci tukki la wala tamit ci dëkk bi mooy nga gis koo xamante ne nii yéen da ngeen di daje mais nga gisoon ko mu nekk en forme jekki benn jour nga gis ko mu nekk nga gëjoon ko jekki gis ko mu yooya yooya yooya yooya way <coughs> daanaka mënuloo sax wax ju leer yow loolu yaakaar nga ne c'est normal nga ñëw rek waaw sa waay na nga waaye dama laa gëj a gis sax trois jours nii gis ma a ah non xawoon a kii rek après nga dem noonu saa nga inquiété wu xool déedéet loolu doom xel amoon xel loolu waroo woon a xaar sax <laughs> bi ñu gisee rek nga war a xam ne ah am na lu soppeeku ah voilà ndax kii bi mu ñëwee taxaw. xool gauche xool droite xool kii ci biir nit ñi noonu yonent may saa saa xam ne ah kii borom aajolo mu daal di wax nit ñi ñaax leen ngir ñu daal di koy kii kon nag loolu la moo tax ki nga xam ne mooy kilifa gi bu gisee tamit situation yu mel noonu bu mu bàyyee ku nekk naan ñoom seeni magi bopp lañ ku nekk dina jëli ku wën a jëli dina jëli déedéet moo tax yeneen tubaab yi saa saa bi mu jógee daf leen a ñaax ci tamit ki nga xam ne moo jiite dara comme li Imaam an wax mu ne wa amru kabiril qawmi ashaabahu bi muwaasatil muhtaaj waaw ñi nga xam ne ñoom la àndal dañoo dem ci voyage yi gis ne boo am na ñoo xam ne seen provision daanaka amatuñ dara ah mu daal di leen yedd daal di leen ñaax bokk ngir ñu euh, euh, ñoom ñi nga xamante ne mooy ki soxla mu daal di koy mu daal di bokk ak moom li nga xamante ne nii moom la euh, moom mooy nit ñi ñu bokk ak moom loolu. waaye it bokk na li ñu ciy ne moo waa ji eh, kii laaj léeg-léeg <laughs> ma xamoon waaye yow <laughs> mais attends mais saa mii moom war waaye la yor moom dafa ñëw gëléem la fi indi gëléem la yor loolu mooy lan mooy nga ne man saa mii saa mii daal waruñ koo jox dara parce que saa waay regarde il est arrivé avec benn benn oto ba pare di ñu naan daa ñàkk waay. <laughs> déet eh, gëléem nag moo doon Ferrari moo doon oto moo doon moo gënoon a baax tamay jamono yooya waa ji gëléem la yor te pourtant yonent bay saa saam li mu war rek day wane ne moom warul pauvre quoi déedéet déedéet gis na ci xaalam que ne kii daa pauvre te yor gëléem loolu saan bo ñee nit man na am oto <laughs> te loolu avec benn préjugé la boo xam ne <laughs> c'est vrai que yenn bala ko xam bu dee yenn yi réewu Afrique bi c'est vrai ay am oto léegi gaa yi luxe lañ ko jàppee waaw <coughs> luxe lañ ko jàppee que boo amee oto moom gars yi lañ jàpp ne fii sa moom affaire am moom daa baax moom waaw moom moom moom moom moom moom amul problème mu ay dund ak yooyu moo tax am na oto quoi en plus di ci dox ay soxlaam xam nga idée boobu lañ yor mais imaginez boo ñëwee comme ay Europe nii ay France ay Italie nga gis gars yoo xam ne am oto bi da ngaa foog ne da neex mais parce que koo ñàkk am. que bu ñu ko amul xam na lu muy teg ça veut dire que ñii duñ liggéey parce que ñu dëkkee amul benn transport bu fay dem gis nga ni ñu ñu am ay njaganjaay ci waa Ndakaaru quoi Sénégal bu kenn jàpp ne fépp noonu la demee ah transport en commun waaye yow bon jàppal Cees gii rek am na yenn ci yoo xamante ne boo fa bëggee kii léegi sax ak Jakarta yeeg façon yooyu yooyu euh, <laughs> yombal na. mais Europe fii da ngaa foo kii rek làqu bis kii bis bi ñëw nga tam duggul ko nangam wala train bi wala wala wala métro bi wala tram bi wala yoon mu ko wala trolebus bi loolu ah bari na fi gaa yoo xam ne niñ naan zone yi nekk <coughs> semi campagne yeeg yoon mais ñooñ amuñu benn transport presque nit ñooñ daa ñoo xam ne fa lañ dëkk war a liggéey ci civil bi te amuñu feneen fu ñu jaar wala déposer seen seen doom yi ci seen classe yi foo xam ne fu sori la ñooñu bu ñu naroon bu ñu amul oto nga ne leen du ngeen am oto mooy ñooñu de toute façon mooy du ngeen dund nga leen di wax moo tax dañuy am oto gars yi naan leen waaye oto yii léegi dafa yàgg ay oto diesel yi ñu la waaye après ñun suñu yoon dajee ne dañoo am possibilité jënd leneen dañoo am plus ñun suñu lii ñuy kañ kañ moom la jor mooy suñu gañte voilà moom moo leen di permettre <coughs> ñu ne ut loo xam ne moom suñuy dunde nga naan la waaw kooku moo damay gis am na oto la yor ñoo xam ne ay travailleur la ñor seeni oto mais di fanaan oto bi amuñu fu ñu dëkk yow li nga am foo luye moom amul fu luye ndax am na loo xam ne pare na ngir fay ngir mën a luye mais amul kenn ku ko luye amul kenn koo xam ne ku koy luye la amul kenn koo xam ne ku koy luye dara amul ndax crise logement moo am amuñ fu ñu dëkk ñenn ñi dañuy liggéey des travail boobu mais oto lay éman lay aménager di fa tëdd imaginer ko bu seddaay bi ñëwee ni muy sedde oto bi nga xam ne mooy deux mu nekk moins moins trois ci seddaay bi nga sedd dew da ngay banku sax dugg ci mbaj yi mel ni ci mbedd mi nga nekk <laughs> waaw tàngoor wi naka noonu lay demee ñooñu nga foog ne ñooñu xam nga moo tax foofu am oto ñoom dinañ xam ne du nit ki am na oto rek. waaw dëgg la xanaa yenn façon oto yi waaw yenn su gisee moom <laughs> nga yorub Tesla moom dañu xam ne non ça idée <laughs> moom moom beneen beneen gam la nekk quoi mais c'est pas <laughs> une vieille une vieille Peugeot boo xam ne moom la waa ji yor benn Renault boo xam ne Renault des années quatre-vingt-quinze naan ko ay <laughs> waa yow kon waa ji waaye non sawaay mii nan la mën a waxe ne ñàkk na ba pare bi muy agsi sawaay benn mégaan la yow mais yow mégaan boobu yow mégaan boobu la ko mayoon nga bañ <laughs> yow yow en tant wolof sa façon dund gi nga xam ak sa oto yi ngay dawal ku la joxoon mégaan boobu <laughs> non naan kii def maa yëpp ko yow mégaan bi mécanicien bi nga koy ko pièce bu dee bëgg nga xaalis moom moom la yor hmm? moo tax yooyu kenn ci kiiwee ne voilà waa ji ba mu ñëwee di laaj bon en plus waaye il est arrivé ah voilà jógóob ne ak benn oto daal di gaare ñëw ne daa ñàkk waaye waaye gasoil bi mu fi yàq nan lay def ak yooyu non sa waay mi lay fon on déedéet dañ naan la kii yonent bay saa saam doon wax ne waa ji raaxi la yoroona waaw te amoon na yére mais wuñu ah yor na yére kon sa waay mi lay wane ne ah ça il n'est pas assez de euh, euh, assez délabré qu'il qu'il nous le présente attention non mooy yëpp ci dara waaw loo bëgg yow waa def uryaanan nekk ko xam ne amul dara war koo mën a sax déedéet da la koo xamante ne nii sax euh, na am na am na moom leer na ne am na mais ci tukki la nekk te jotewul alalam ja alalam ja jotewu ko te mu ngay difficulté ko ci boppam euh, <coughs> wam sabil yooyu nga xam ne alxuraan da boole ci ñi ñuy jox zakat bu dee ñooñ la ñuy wax lan ngay xalaat nga xam ne moom ma <coughs> <coughs> nit man nga am sa oto bu baax après nga am bu rës euh, sa lépp yàqu mooy euh, laqad asaabat fulaanan ah waaw fulaanun ah <laughs> mel ni loolu la aw bi paas laqad asaabat fulaanun fulaanan faaqa laqad asaabat fulaanan faaqa laqad asaabat fulaanan faaqa loolu day dalaate waaw sa alal ji ni muy kiiwee benn insaar ñëw yàq sa tool bi yëpp waaw yàq sa lépp buub lépp waaw taal be ngelaw yeeg yëpp yàq lépp wala sa magasin yi comme niñ ko fi waxe woon yooyu yëpp yàqu waa ji dëggate yoo boobu comme que daa génnoon te luñ génnee kat katam bi la yoroon <coughs> mu dem ñëw fekk lépp lakk waaw léegi kooku buy ñëw di laaj lan nga bëgg léegi mu jaay kat katam bi léegi di dox mais lii mu jot a yor du ko garder au minimum ngir euh, <coughs> man a def ay effort man a def ay démarches ngir mën a jotaat bu dee man na ñu ko mën a tegaat ci circuit bi mais da koy def te bu boobaa mënoo ne waa attention waaye yow ah, dëgg la ah sa ferme tàkk na c'est usine tàkk na mais sa waay xool kat bi mu yor après est-ce est est bi mu tàkkee ba pare na ko yor moom <laughs> situation bu léegi am xool ba mu noonu. kon yooyu tamit nañ ciy bàyyi xel ko waa ñun ñëw di laaj da koy xool waaw c'est vrai que on nañ <coughs> yooyu yëpp bu ci sonal sa bopp waaw di xool naan waa sawaay en plus xoolal comme li ñenn ñëw démago yi di wax France <coughs> nga xam ne eh, eh, bañ réfugiés yi nga xam ne dañuy européen moo leen dal waaw parce que bu dee ukrainien yi moom ba mu leen dalee moom ñépp leen di kii nga gis front national yeeg yépp di yónnee ay naan d'accord ñuy yónnee ay bus di jëli ay train di jëli ay ukrainien di indi biir France te pourtant loolu <laughs> am nañu leen gën a jege ukrainien yi foofu di pays yoo xam ne ñoom ñoo leen coloniser woon waaw ukrainien bi daa làkkul benn baatu français sax waaw te bokkuñu culture ah bokkuñu dara moom gis nga africain bi muy bañ fee wala benn asiatique bi wala américain latin latinos bi bi nga xam ne moom français yee leen colonisé woon kooku xam na làkk français seen làkk xam na ko seen culture xam na ko ñoom ci seen bopp ñoom seen culture la ñuy jàng ñun suñu école yi ñuy jàng ay Jean ay façon yooyu lañ lay jàngal non ah ay Sartre Jean-Paul Sartre ak ay façon yooyu domaine boo dem kooku ni mu gën xame ni mu gën impli gën bokk ak français bi mbir ukrainien bi xaaju koo bokk ak ñoom mais sauf que le problème mooy yoroon gaa yooyu ñu fa wax latinos beeg africain bi moo xam arabe bi wala africain noir beeg euh, euh, euh, indonésien beeg ñooñu problème bi mooy yoruñu der bu baax bi waaw soudanien beeg waaw ñooñu der bu baax bi lañ yoroon mooy der bu weex tàll di européen loolu képp la <laughs> waaw gis nga gaa yooyu nga gis <laughs> loolu yëpp borom bi bokk ci njàngat yi nga xam ne moom lañu ci wan te loolu ku nekk ku yeewu xamoon ko ko quoi mais sauf borom bi day gën a wane rek ngir ñi nga xamante ne nii il n'était pas convaincu seen xol yi seen bët yi gën a ubbeeku waaw nga gis ñu mel naan la non mais man en plus man ñii naan ci gaal yi lañ jógee ci yi walla bëkk mi ay nangam ak yooyu euh, les passeurs là dañ naan passeurs yi mais ñoom ñii tamit. ils sont des riches ah parce que ma dégg tubaab ba doon wax <laughs> gars rajo ba <laughs> naan plus ils ont tous des smartphones quoi <laughs> ça montre que mais gens-là sont pas aussi pauvres qu'on les qu'on nous les qu'on nous les présentons voilà waa ji gars yi pauvres ndax koo ci li nga xamante ne nii mooy smartphone mooy téléphone yu bees yi nga xam ne ci ngay mën a dugg ay swat ay ay ay WhatsApp Instagram. waaye ku ci nekk yor na boobu ba pare di mën a girewu ci ci ci ci ci ci ci buñ nekkee ci ndox meeg yooyu ñu xam ne ñu ngi ci noor bi ñu ngi ci nangam bon ma attention loolu yëpp ay waxi caaxaan la waaw yooyu ay waxu caaxaan la waaw de toute façon ñooñu loolu taxulee na loolu waxi démago la waaw li gën a yées nag nga gis ay jullit yoo xam ne dañuy dem bay épouser même wax yooyu yu mel noonu li bañ a dimbali parce que yor na smartphone après lan nga bëgg yow sawaay mu yor benn ndaraan yu sori yu yàgg yooyu nga xam ne boo ko yoree téléphone yu rëy yooyu nga xam ne xajut ci poos yu yàgg yooyu ah xam ne saay boo koy bës anaka ñaari baaraam nga ciy teg ngir mu mën a bësu <laughs> nga ne loolu la waa ji war a yor yow après ñu war a xam ne waa ji ñàkk na loolu yëpp waxi caaxaan la waa ji nii bi ñëwee yonent way sa saam ci waruwaay la ne voilà sa yoro soloon na yére voilà mais ñàkk na yonent way saa saam seetlu na ñàkk na mu daal di digle <coughs> ñu daal di koy dimbali kon nag loolu lu am am solo la hadis bii nii di ñu wane yooyu yëpp gën a dimbale tamit surtout rawatina ci wàllu fii safar ci wàllu li nga xamante ne mooy bu ñu nekkee ci tukki ñu bari euh, fa la ñuy gën a aajo woo ndax bu dee ci biir dëkk bi ku nekk man ngaa léeg-léeg di nga mën a débrouiller yaa ngi seet waa dem Euh, mais ci tukki bu sa lépp jeexee amoo leen lu dul ña nga àndal kese nga mën dem voilà loolu lu ama am solo la <coughs> waaw <coughs> waaye yonent bay sa tamit lim ne ku yor zaad ku yor fadlun zaadin fadlun min zaadin fal ya'ud bihi ala man la zaada la ku yor des lu des ci yóbbal lool lay wan ne possibilité yóbbal ak li nga xam ne yóbbal dafa am solo moo tax borom bi ne wa tazawwadu ndax sinon bu dul woon ne kenn yóbbalul woon yonent bay saa saam doonul moo na wan a wax képp koo xam ne desa nga see yóbbal dara kon mooy yóbbal dafa baax ci ki nga xam ne day tukki bumu ne rek voilà buñ àndee yonent bay saa saam génn ci yoonu yàlla lañ nekk waaye neewuñ ci yoonu yàlla lañ nekk jarul provision ah non non mais dañoo yor suuf que ñoom comme que doon am même buñ nee Medina bariwul lu toll noonu yu mel noonu rek la ñuy bu ñu demee ak nañuy yàggee ca gox ya dañuy dem duñu xam ñaata fan lañ fay def c'est au gré des événements ak affaire nan la mujje ci noonu lañ fay yàgg wala ñàkk faa yàgg xam nga ne loolu day tax lekk gañ yoroon day gaaw a jeex léegi nag bu jeexee ku nekk bëgg a tëju sa mbaar yor sa biir sa tànt yor say affaire loolu du doxal mbir mi bu boobaa ñu dajale affaire yi daal di def mu waasaar ñi nga xamante ne bokk ko ñun ñi loolu la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñaax te moom it la ñu ñaax waaw moom la ñu ñaax